gisoon nañu tamit yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne nii ci lañ koy naan ko bàyyil ñu xel ñu ñu nàndal la ci kii yi seen nab yi ya nekk ca kër ya ñu utal la ndox ca kër ga ba mu ñëwee ci zam-zam seydna al abbas ne yaa fadlu comme ni mu nee ci saxiixu al imaam al waaye yonent bi alayhi salaam bañ déedéet bañ ne moom li muy naan mooy ci li nit ñi naan lay naan waaw mu ne ko isqini jox ma ma naan ci lii waaw man duma naan du duma xaar ñu may jëlil lu may naan ci li nit ñi naan laay naan mu ne kon nit ñi dañ ciy dugal seen loxo mu ne kon jox ma ci na ma naan ci loolu le waaw ci loolu moom laay naan ah kookoy aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ la ku lislaam yar wute nag ñi nga xam ne layikaar ibn layikaar waaw gaa yi nga xamante ne ni ñoo génn feneen fu dut madrasatu rasulillah ñi génnewul ci école yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu defar leen ñooy asxaabul privilège waaye nag li ci gën yéeme mooy léegi dafa koy wax benn waaye ne moo yow yow saa yow t'es pas t'es pas objectif et t'es pas juste quoi ma ne lu tax nga ne waaye yow xam nga ne fii sëriñ see fi gën a bari privilège ne la man nag de toute façon ñooñ taxul may wax ne ma ah yow daal bu la arrangé nga wax bu la arrangé wul daal doo wax man la déedéet. déedéet du ay bu la arrangé ma bax ma wax bu ma arrangé wul du ma wax <laughs> waaw waaye a ah, mooy mbir mi dama wax li nga xamante ne mooy sëriñ yi may wax mooy sëriñ bu mat sëriñ paaku koy woowee dong waaye koo xamante nii moom rabbaani la kookoo tax ñuy wax waaw kookoo tax ñuy wax waaye ku dul ñii moom taxul ñuy wax moom waaw ñii ñoo tax ñuy wax sëriñ boo xam ne rabbaani la sëriñ boo xam ne kon mooy ku mat sëriñ koo xamante ne nii moom rabbaani la fi yonent bi sallallahu alayhi wa doon teg tànkam lay teg tànkam loolooy def nit sëriñ ba pare mën a yëkkati nit ñi di leen yar bi leen jëme ci seen boroom waaw ay koo xamante ne nii moos boppam rek manu koo gindi kooku taxul taxul ñuy wax waaw kon yonent bi alayhi salaam bañoon ne du naan ci liñ yépp yi naan lay naan waaw bokkul ak ñi nga xam ne xam nañ ne liggéeyuñu parce que moo tax fajoo seenum réew sax duñu ko def parce que xam nañ ne liggéeyuñu fi lu tax ñu man fee war a fajoo waaw sëriñ si yi topp ci rek comme que ñoo politiciens yi ñoom léegi sont de mèche bu dee noon ngeen koy waxe ñoom it ku ci am baat bu dee bu xaw a kii sax ñu yóbbu la Maroc wala ñu yóbbu la Val de Grâce fële ca ca Paris wala feneen walla hôpital américain de Neuilly-sur-Seine nga dem faju ji waaye loolu lépp bàyyi réew ma gaa yi di ma gaa yi di deej hôpitaux yi manque de moyens yi ah loolu lu doy waar la loolu lu doy waar la université yi lycée yi kenn doo fa nangu sa doom jànge fa parce que xam nga ne defoo fi lu tax enseignement de qualité am fi ba sa doom war fee mën a jànge te moo moom yi fas yéene nga mu bokk ci ñuy diriger réew mi ëllëg kon nag duma leen dugal ci école réew mi parce que école réew mi dese naa baax loolu bu dul waa ji moom la wax tamit ci làmmiñam lisaanoo xaalam ak li mu jëf loolu lay tekki waaw yonent bi aleyhi salaam moo doon defaloon nit ñi lépp gis nañ keroog bu ñuy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba ñuy tabax jàkka ji da doon yëkkati ci birig yi di teg ci xeer yi di jëli di def ni ñépp waaw ba ko Seydina Ammar waxe baal ma li jël sama bos bi la jëlaaleel waaw bam ñaanaloon ko waaye te taxuloon mu bàyyi waaw keroog bi ñuy gas alxandaq ghazwatul xandaq gis nañu ko ñun kenn duñu jàngal loolu léegi da doon gas waaw guerre des tranchées da ko talawoon da doon gas ba gis nga xeer wu rëy wa gaaraloon nit ñi ba ñuy gas waaw mu ñëw jël dóor mbir mi fel waaw mu ne allahu akbar ontitu mafatihal sha mafatiha kisra di wax yoo yéle waaw fa la doon nekk ba seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu anhu yërëm ko xam nañ nit ñi ñépp xiif nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam xiif nañ mu defar loo soxnaam sa to reen di gàttam boo bële bu ndaw boo bële woo ko dànk ngir ñu ngir mu ñëw man koo bokk ak ñoom waaw waaye te ba dem ñépp la woo bañ ko wooluwee dafa woo ñépp ne Seydina Jaabir ñu invité ne Seydina Jaabir moo ñu invité waaw mu woo ñépp ñu ñëw mu leen di servir te moo mujjee jël Allahu akbar moom moo doon moo doon moo doon yàq liñ naan yàq <laughs> moo doon yàq di jox nit ñi ñuy lekk te mooy mujjee am waaw bu liggéey bi amee moo ciy jiit du toog rek di encourager taalibe yi ci tool yi di leen ñaanal di leen waaw leen góor déedéet ci tool bi bu wootee ci tool waaw toolub liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy njëkk moo fay njëkk nit ñi ñëw fekk ko ci waaw loolu moo taxoon loolu moo taxoon xattaa kuffaar yi xattaa kuffaar yi sax loolu daa taxoon ñu xam ne vraiment yonent bi alayhi salaatu salaam wuute nag ñi nga xamante ne ñoo yeneen buur yi waaw du buur buur yi ñu xamoon parce ñoom dañu jàppoon ne buur la gisoon nañ Seydina Urwa ibnu Mas'ud la mu waxoon wallahi laqad wafadtu ala Kisra wa Qaysara waaw wan najaashi fa wallahi maa raaytu ahadan yu'azzimu yu'azzimu asaabuhu kamaa yu'azzimu asxaaba muhammadin muhammada waaw loolooy dëgg mu ne waat naa ci yàlla dem naa ci kisra qaysar waaye waaye ak Najaashi muy Kesrowe César ak ki nga xam ne mooy le Négus foofu yëpp dem naa fa waaye masumaa gis kenn koo xam ne ci ñii ma la tuddal ay ñamu jiite di ko wege di ko màggale comme ni nga xam ne noonu la saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ni ñu ko wegee ka màggale gisuma keneen ñu def ko waaw loolu xam nga ne loolu dalay war nekkoon du du du du du ci tiit tiit di tiital nit ñi ah ce n'est di tiital nit ñee nekk nekku piran ci nga ci ngay attirer nit ñi di la màggal déedéet waaye bil mahabba wal qudwatil xasana bi nga xam ne moom lañ doon gis muy cofeel mbëggeel mbëggeel ndax al islaam huwa diinul mahabba mooy diine cofeel mooy diine l'amour mooy diine mbëggeel ci loolu la leen yaroon waaw waaw ci mahabba ci mahabba waaw ci mahabba waaw moom bu ma soon woote ci mbir ala amrin jaami' kenn dugg fa njiit moo ko doon moo fa doon ne moo fa doon ne te loolu dafa baax day tax sax nit ñi dañuy gën sawar ci mbir mi waaw bu xare amoon seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu nee na kunna idha ishtadda al-watis ittaqayna bi rasulillah sallallahu alayhi wa ali ibn abi taalib mi kenn dul wax mooy kan asadullahi al-ghalib abu turaab abu sibtayni abul xuseyni wal xasan abul waaw gaynde njolloor gi nga xam ne gi mu doon waaye nee na bu xare buñ newoon ci xare bam piis lool fu jëm ittaqaynaa bi rasulillah ci ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam la jàmbaar yépp di nekk waaw mu jiitu gisoon nañ Hunayn ba gaay wonee ginnaaw waaw akbar mu nekk ca kanam ana ibnu abdil muttalib ana nabiyyu la waaw moom bokkul woon gaa yi nekk ca seen biir ay kilomètres de champ de bi te naan gaa yi góor góor lu leen déedéet du dara lu mu doon woote ñëw toog waaw xare yi ci kanam la doon ne moo doon tànn les moo doon joxe ndigal li ngir ñu mën a tàmbali xarit diit bi ñuy tabax jàkka yi moo ko doon moo ko doon superviser moo ko tàmbali woon moo fa newoon ci fan yu metti xan xandax moo fa newoon mooy fu lépp loo xam ne liggéeyu amrun jaamia la yonent bi aleyhi salaatu salaam fay jiit léegi nag seet ko ci ñi nga xam ne ñoo ne ñoom ñoo ko fi toogal est ce que mel nañu noonu bu ñu melul noon rek xamal ne ñun dañuy nax suñu bopp bu ñu kenn bu ñu kenn rayaki wax waaw nit nag ku jëlum xelam dugal ko ci suuf si naq ko ci ban bi ne dee du génn jant bi leer mu ne lii du jant ah loolu moom manuñ ci dara dañ koy bàyyi li mu doon waaw dañu koy bàyyi li mu doon ak li muy xalaat ay xam nga ne rasulullah sallallahu alayhi wa moom lii la woon waaw zam-zam baal ñu utal la foo naan ñun naan ca kër ga ndox ya ne ca kër ga ak nabis ya ak jus ya mu ne déedéet waaw amul teen bi teen bii nañ ko bàyyeeg waa dëkk bi sëriñ bi moom nañ ko xëccal robinet ndax bu dee sëriñ bu mat sëriñ yelloo na ko waaye nag yooyu boo nekkee jàngalekat sëriñ yooyu dafa am solo danga naan déedéet tànk fépp loolu amu fa man duma ko du ma ko tiire sama kër ah robinet du ma ko fi dugal te loolu la Seydina Omar ibn al waxoon waaw jamonoy bekkoor ba gisoon nañ ko ba mu mettee Seydina Omar dafa tere woon boppam lekk yàpp waaw dafa tere woon boppam lekk yàpp fekk këru jullit ñi amuñu def loolu waaw gis nga ba mu rendiloo gëléem ya ba mu lojuloo gëléem ya distribuer ko Medina ñëw gis lu am solo ñu def ko ci euh, euh, plat bi ñu teg ko mu xoolaat boppam ne wallaahi bu lekkee lii mooy moom moom moom daanaka moom Umar muy lekk lii hein mooy rek tendance bi am te pourtant loolu bu dee ki koy def wax na dëgg ki koy def le fait que ñu jël yenn yi nga xam ne yu valeureux la ñu jox ko sëriñ bi loolu lu baax la ci côté taalibe bi mais sëriñ bi mooy bañ yooyu moo naan déedéet déedéet déedéet waaw ah. ah. waaw Seydina Omar bañ ne lii du ko lekk waaw ah. yawma yawma atat euh, euh, bi soxnaam si indi xalwa fa qaala laha fama lana thamanul sal euh, xalwa fa nashriha ha <laughs> waaye lii nii gato yi ma gis ci kër gi moom fan lañ amee njëgu gato bu koy jënd te nit ñi amuñu ko <laughs> allahu akbar abaa ah les privilèges <laughs> la ilaha illallah ñun xam nga lool xam nga bii passé ñu ngi affaire politiciens yi rek naan loolu sax ñii moom bon quoi de mieux lañ mën a xaar ci ñenn ñoo xam ne nii lañ mel mais ñii woote woo diine waaw ñoo mel noonu nga dégg ñi ci gën a moom ñu naan la ay yooyu fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yow fa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yaa ko gënoon a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ko jàngale moom mi ko wax innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda dhil 'arshi ce que daa waxoon ne bon <laughs> waaw fa amma bi ni'mati lii sama xéewalu borom la lañ may joxe ci kër ga kon nañ ma ko ëndil déedéet dafa bañ ne mukk duma ko def waaw du ma ko def jox leen ma ci li ñépp yi naan waaw jox ma ci li ñépp naan Seydina Al def na li ko war en tant que taalibe waaye yonent bi alayhi salaam mi al qudwatul uzma mu wan ne mbir yi hee yéen ñii ñëw sama ginnaaw doxale leen nii ma doxale waaw bu leen topp privilège bañ ñi ngeen jiite ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi xam mais loolu nit nit la waaw la ngay woote nag danga cee war a jiitu mooy nii yonent bi aleyhi salaatu salaam fu nekk boo seetloo seet ko ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tagg guddeeg bëccëg ci ñun ne ñooy fii ñi fi gën a màgg est-ce que noonu lañu mel bu ñu melul noonu nañu bañ a sonal suñu bopp te bañ a nax suñu bopp waaw gis nga keroog ba riir mu rëy ma yëngoo biir Medina ca biti jàmbaar yépp saxaaba yi génn di dajaloo ngir man faa dem ñu dajaloo bay waa ji génn dajeek moom mu jóge foofu fële ne leen dellu leen bu leen tiit dara yoroon fasu Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl al-Ansaari comme ni xadis bi ne ci Saxiixayn mu ne ko inna wajadnaahu bahra Allah fekk nañu fas wi nekk géej tellement ni mu gaawe ay kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa lii de la fi newe woon waaw manoo fi toog nag ne yaa ko fi nekkal ba pare li mu newe woon newoo ci dara nit ñi tamit ah bëgg dee ci naïveté topp la ci loolu déedéet yonent bi alayhi salaatu moo doon nekk à l'avant-garde moo doon jiitu ci lépp waaw masula woo nit ñi ñu ñëw di def moom mu toog fële di leen xool déedéet déedéet moom kay dañ ko ciy fekk dañ ko ciy fekk waaw te yu metti yépp moom la njëkk a dal bi dégg nga xadiis bañ gisoon ci musnadu al imaamu ahmad bi sanadin saxiix bim naan yarxamukallah tiitloo nañ ma ci yàlla jamono joo xam ne kenn tiitut waaw xiifloo nañ ma tiitloo nañ ma di teg ay mbugal sama kaw jamono yoo xam ne teguñu ko kenn waaw ne mook Seydina Bilaal doon nañu toog lu mu waxoon weer xadiis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha moo tax ma fàtteeti ban dele dëgg la waxati woon du ñu am lu ñu lekk lu dul loo xamante ne boo ko dugalee sa poqataan yow nit ki ku kenn du ko gis loolu lañ doon lekk mook Seydina Bilaal moo yonent bi saa Bilaal moo ko wax de waxuma ko wal xadiisu fil musnad al imaamu Ahmad bi sanadin saxiix te yàgg nañ koo gis waaw mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu moo tax jarul ay bon gars yi maintenant toppatuñ ñenn mais nit ñi du ñuy jaam bu ñu gisee dëgg dañuy dem ci dëgg bu ñu gisee dëgg ku ci yàlla nam ma gindi dina la gindi nga gis dëgg boo ko gisee nga topp ko ba caaxaan yi ak lu gars yi mën a wax ak lu caaxaan yi bari bari bari waay waay xaw a waxal ne laa yastawi alxabiis wa tayyib waay walaw ka walaw ajabaka kasratul xabiis waaw fattaqullah waxal ne lu baax ak lu yées du yem même bu dee ne lu yées yi dafa bari bari ba yem la kon nag ragal leen yàlla kon nag nañu ragal yàlla yonent mi alayhi salaam de lii la waaw lii la de mu bañ ne ci li li ñépp naan lay naan xam nga suñu réew yi buñ defoon di lekk ci li population bi lekk mooy ci ne mooy liñ doon wax consommer local ñoom nga nga commencer ci di ko def liñ naan gars yi ils ne sont les japonais sont beaucoup plus patriotiques les asiatiques ñoom moom ils consomment leur kii mais parce que les asiatiques les dirigeants asiatiques te buñ ko waxee mooy mooy chinois yeeg japonais yeek ñooñu lañ ci jógu vietnamiens yi ñooñu ñooñu li tax seen peuple patriote li ñuy wax ñoom mooy gëm seenum réew mooy lenn la dañoo gis ñi leen jiitee boo leen gisee ni ñuy solo ak ni ñuy kiiwee ñoo ñoo ma niroo ñoo ñoo ma niroo ñu xam ne ñii nii ñu def loolu gis li ñuy oto yi ñuy defaree ci réew mi lañuy lañuy dawal waaw yére yiñ defaree ci réew mi moom lañuy dawal nga dem ci ministère yi kii kii immo meuble meuble yi kii nu mu tudd ministère yi ay artisan yu nekk ci réew mi ñoo ko defar ñu gis loolu mais kooku kay moom kooku kay la jënd loolu moo tax loolu gaa yi di wax naan loolu la sa sa démago dañ naan tudd leen ko lu leen neex mais ñooñu ñooy les vrais les les les les vrais ñi nga xam ne seen bopp yi daa desee am kópp parce que loolu ñuy xeeb naan non ça sur sur le budget de l'État c'est des ce même pas des un milliard waaw ah, oh, ça ce n'est rien ça dañ naan leen yéen topp leen fële vous êtes vous-même les démagogues yéenay les vrais démagogues waaw parce que la ngay woote da ciy wuyoo da ciy njëkk ñu gis la ci kon yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu naan zam-zam ne leen bu ma bañoon bu dul woon de damay bañ nit ñi xëccoo ko yéen konoon te kon dinaa wàcc baag ni yéen moom jombaluwuloon boppam di rootal nit ñi di leen jox ñuy naan non c'est que c'est que boo xamee non c'est que c'est que daal c'est que saa salaam moo jar a xam boo ko xamoon nag lu dul dënnoo kese xamook dundam. da ngay jàpp ne ñi ne ñoo ko fi toogal di def lu leen neex moom anaa nii la meloon waliyasu billah kallaa aka koo sori woon aka koo sori woon aka koo sori woon waaw aka koo sori woon moo tax ñépp ñeme woon ko da doon taxaw di dox gisoon nañ le Seydina euh, kii doon wax euh, Adi ibn euh, Adi at-Ta'i ni kii nu mu tuddati Hatim non Adi ibn Hatim voilà Adi naa Adi ibn Hatim radiyallahu anhu ba muy dóor a tub ànd ak yonent ma lay sa sam di dem këram nee nañu jekki am benn jaam bu jigéen ñëw taxaw ak taxaw loo ko di wax ak moom mais di wax ak moom ba mu pare mu door a dem ma ne hé kii du buur de ma dem ca kër ga mu jël li nooy jox ma ne ma toog ci ma ne ko déedéet ma toog ci moom nag mu toog ci suuf man ma toog ci lu nooy li allahu akbar allahu akbar allahu akbar sallallahu alayhi <laughs> du ustuura de laa ilaaha illallaah lii nii la doon dunde ah nii la doon dunde nii la doon dunde